wa nabi saciidin alxudriyi radia allahu taala aanhu anna rasula allahi sala allahu alayhi wasallama qaal inna allaha yaquulu li ahli aljanna yaa ahla aljannati fayaquuluun labbayka rabbana wa sacdayka walxayru fi yadayk fayaquul hal raditum fa yaquluun wa ma lana la nardaa ya rabb wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min xalqik fa yaqul alaa u'tikum afdala min dhalik fa yaquluun ya rabb wa ayyu shay'in afdalu min dhalik fa yaqul uhillu alaykum ridwaani falaa asxatu alaykum ba'dahu abadan muttafaqun alayhi qaala al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu indi ñu xadis bi mooy euh, xadis 1894 bu ñu ko gisee ñetti xadis moo ñuy dese ñoo ñaari xadis moo ñuy dese ñu jeexal kitaabu Riyâdous Sâlihîne complètement 1896 la ñu ngi 1894 waaw suñu jotaay bii ñu génn ñu ngi woon ba léegi ci suñu chapitre bi nga xam ne mooy bu mujj bi ci téere bi complètement ñu ngi ci kitaabul istighfar bul fàtte di deuxième bunt bi muy baabu 372. baabu buntu bayaani leeral maa la nga xam ne ahaddallahu moom la borom bi tabaraka wa taala daal di waajalal préparer lil mu'minina way ngëm yàlla yi fil jannati ca ja ja'alana allahu minhum suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ xadis 1893 mu ne woon wa an abi hurayra mu ne woon mu ngi jële ci sayyidina mawlana abu hurayra al-hafiz al-yamani ad-dawsi radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala inna adnaa maq'adi ahadikum minal jannati an yaquula lahu taman fa yatamannaa wa yatamannaa ba ni mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bii nga xam ne moom lañ jàng muy xadis 1894 al imaam al haafiz an-Nawawi mu indi mu ne wa an Abi Sa'iid te xadisu muy Seydina Mawlaana Abu Sa'iid al-Xudri radiyallahu anhu mu ne anna rasulallahi keneen dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na inna dëgg-dëgg allaha borom bi tabaraka wa taala yaqulu lay wax li ahlil janna no anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na qaala annahu qaala anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala sayyidina abu sa'id mu ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na inna allaha inna borom bi tabaraka wa taala yaqulu dana li ahlil jannati waa aljana yaa ahlal janna yéen waa aljana fa yaquluuna ñu ne ko labbayka rabbana wa sa'dayk ne ko labbayka waaw borom bi eh, wuyu nañ la waaw waaw ñu ngi nii pare di la déglu wa waaw pare nañ te tamit wa sa'dayka wal xayru pare nañ ngir Ah, xam ne sa wuyu gi nga xamante ne mooy yow boroom bi wuyu la ca la teraanga ne waaw labbayka rabbana wa sa'dayka wuyu nañ la te pare na ngir déglu te doxe li ñuy wax li ñuy laaj wal xayru te lépp lu yiw fii yadayka mu ngi ñu ngi say yoxo allahu waaw léegi nag boroom bi ne leen waaw mu ne leen fa yaqulu mu ne leen hal raditum ndax gërëm ngeen moo tax ñu ne la woon fële waaw hadis biñ gisoon bu Seyna Abu Sa'id ak Seyna Abu Hurayra biñ gisoon 1892 anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala idha dakhala ahlul jannati al janna yunaadi munaad waaw ah kene waa ajjana buñ duggee ajjana aji woote day woote ñu ne la woon kooku aji woote jooju mooy borom bi tabaaraka wa ta'aala li gën a lëng waaw inna lakum an tahyaw wala tamutu abada mais nag wax jooju bokk lañ waaw borom bi am na ay nidaa at yi muy woowaa aljana gisoon nañ ci benn mooy biñ la wax léegi mille huit cent quatre-vingt-douze foofu dane woon waa ay yoneen saa saam dane bu waa aljana duggee aljana yunaadi munaad dafa am aji woote joo xam ne moo leen di woo bu leen woowee nag ne leen inna lakum an tahyaw wala tamutu abada ñeel na leen ngeen dund te du ngeen faatu ba faw wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada non inna lakum wala an tasihhu ñaareel ngeen amug wér waaw ngeen amug wér fala tasqamu dootu ngeen wopp mukk abada baw faw waaw waaw mooy santé de fer goo xam ne feebar wopp jarak du ko gaaral ñett wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada ñeel na leen ngeen nekk ñoo xam ne ay jeune nekk ay waxambaane fala tashibbu dootu ngeen màgget abada ba faw ñett ñeenteel te bu mujj bi wa inna lakum an tan'amu ñeel leen ngeen daal di xéewlu fala tay asu abada du njàqare dootu leen laal ba faw ndax bànneex goo xamante ne njàqare daa ñëw ca gannaawam day nëxal ndox yi euh, bànneex googee loolu nag yéen mucc ngeen ci yéen waa aljana loolu benn woote la woon allahu akbar ñu gisaat ci fii beneen liggéey allahu akbar kon yeneen tubaab saa saa ne inna allaha ta'ala yaqul borom bi nga xam ne moo kawe te yéegul day wax li ahlil jannati waa aljanna ja'alana allahu minhum amin neneen yaa ahlal janna yéen waa aljanna dëkkale leen aljanna te loo xam ne mooy ñoo ko defar ñoo ko jënd ñoo ko moo borom bi moo ci ngëneelam la leen ko joxe waaw moo tax man nga askale ni nit mbir moo xamante ne nii ndax ci cosaan bu ci moom la jóge waaye borom bi moo ko moom le moo ko moom le mbir ma waaw tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun ajjana jàngoo dañ leen koo donnale ci sababu la nga xam ne moom ngeen nekkoon doon ko lu ci samaw yoon ginnaaw loolu lépp mooy ngëneelu yàlla waaye dañoo def dara borom bi ci ngëneelam la leen dugal àjjana la leen nag léegi yéen a ko moom yéen a doon jëf kon mu ne yaqulu li ahli aljanna inna allaha borom bi tabaraka wa taala yaqulu day wax li waa aljana kon ñu ne ko la labbayka wuyu nañ la wa sa'dayka pare na ngir doxe li nga xamante ne ah, ah, moom nga ñuy woowe waaw waaw on est présent on n'écoute di xaar digal wal xayru te lépp yiw fii yadayka ci sa ñaar yoo xolañ nekk fa yaqulu mu ne leen hal raditu ndax gërëm ngeen <laughs> waaw dugg nañ àjjana ba tàmbalee bànneexu mbir yi neex borom bi daldi yëddu ci ñoom ne leen ndax gërëm ngeen fa yaquluuna ñu ne wama lana la narda <laughs> waaw te wax ji la joo xam ne borom bi bu waxee ñépp koy déggandoo e, taal leen haut-parleur yi déedéet <laughs> waaw borom bi ku nekk fa nga nekk ca say appartement say njin bi say pale di banneexu da dégg kàddu borom bi xam ne borom bee ngi wax ak ñun ñépp tontondoo na ko labbayka rabbana wa sa'dayk wal xayru fi yadayk allah <laughs> mu ne leen ndax gërëm ngeen êtes-vous satisfait waay ndax satisfaire ngeen kontaan ngeen gërëm ngeen ci li nga xam ne moom laa leen nekk di leen xéewal nii bi ngeen fi duggee ba léegi fa yaquluuna ñu ne ko wa ma lana la narda ya rabbana tan moo tee ñun ba duñu gërëm taw suñu boroom waqad dëgg-dëgg ataytana jox nga ñu maalam tu'ti loo xam ne joxoo ko ahadan kenn min xalqika ci sa mbindeef yi waaw waaw yow faman zuhziha 'anil naari wa udkhila al-jannata faqad faaz borom bi nee képp ku ñu soril ay safara dugal la ajjana kooku moo tonaw kookoo tax kookoo gañ waaw ku borom bi defal loolu nag defal na la loo xam ne defalu ko kenn ci mbindeef ne ko waa tax ba du ñu gërëm te nga jox ñu yeerale ñu jox ñu may ñu may ñu may ñu may goo xam ne borom bi sa ngëneel kese lam loo xam ne ton fi masoo ko jox ahadan kenn min xalq gi si min defi ndax daaru karamati yi karamati ka nga ñu dugal sa kërug li nga xamante ni mooy teraanga fa yaqulu nee na borom bi ne leen ala u'tikum afdala min zalik ndax bëggu ngeen ma jox leen lu gën li ngeen nekke ni xéewal yi lu ko gën fa yaquluuna ñu ne ko ah, ah, ah borom bi lu <laughs> gën lii wa ayyu shay'in afdalu min dhalik wa borom bi ana len len lan dong afdalu moo gën min zalika lii ñu nekk ajjana ajjana kanam ak téewal yu toll nii waa borom bi lool lool lool la lool ana lan nga ñu dencal di leneen ana lan moo ko gën ñun de lool lool daal lañ lay laaj yow suñu borom Allahu akbar <laughs> borom bi ne leen fa yaqulu mu ne leen uhillu damay wàcc aleykum ci seen kaw ridwaan yi sama ngërëm xam nga waxoon na borom bi bala ngaa dugg àjjana radi radiyallahu anhum wa radu mooy ngën ngëneelug yàlla moo dox nit ñi dugg àjjana de waaye loolu mooy ngëneel gi tax ñu dugg àjjana waaye des na leneen mu ne leen damay wàcce aleykum ci seen kaw ridwaani sama ngërëm nag waaw gi nga xam ne lépp bu mat sëkk gi ci seen kaw fala asxatu aleykum dootuma am samam sànni dootuma leen mere ci seen kaw baadahu ginnaaw bi ñu duggee àjjana abadan ba faw jeex na waaw bishaara la goo xam ne way ngëm yàlla yi ñun ñu ngi nii di jàng xadiis yi yeneen saa sam xamal nañu ko <laughs> te tamit alquran waxoon nañu ne ah wa'ada allahu almu'minina walmu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar min tahtiha al-anhaaru xaalidiina fiihaa wa masaakina tayyibatan fii jannaati adnin wa ridwaanun mina Allaahi akbar zaalika huwa al-fawzul aziim. Boroom bi waxoon nañu suuratu Tawba wa alaa Allaah boroom bi digna. mu'miniina way ngëm yàlla yu góor yi wal mu'minaati ak way ngëm yàlla yu jigéen yi jannaati nay aljana yoo xamante ni tajiri dina daw min tahtihaa ca ronoon al anhaaru dex ya xaalidiina fiihaa fa la ñuy sax waaw wa masaakina ay dëkkuwaay ay njëndi ay pale ay dëkkuwaay tayyiba yu teey fii jannaati adin ca àddina da nga xam ne mooy sax waaye bi mu waxee lool ajjana ak xéewal yaag sax gañ fay sax mu ne am na lu féete kaw lool wa ridwaanu min allah kanta ngërëm ngay tukkee ci seen borom nag te moom la leen di wax nii akbar moo gën a màgg ajjanaay kese gi nga xam ne mooy ajjanaay charnel la ajjanaay plaisir charnel la lekk gu neex ah <laughs> ah naan lu neex bànneexu ci sa wàllu pëyeeg leneen ak lu mu man di doon lépp sa yaram di gën a nay te doo wopp doo feebar comme ni wax ci woote gi ñu gisoon léegi giñ fàttali léegi loolu lépp am na lu ko féete kaw wa ridwaanun ngërëm gu mat sëkk minallaahi tukkee ca borom bi akbar moo gën a rëy lii lépp zalika dëgg-dëgg lii rek huwa moom ay fawzul azim mooy couple entre ridwanullah jannatullah loolu mooy nganeel gi nga xamante ne nag mooy alfawzu ngañaay nag alazim gu màgg gi nag <laughs> walla borom bi da leen di gis nga ni wax nii noonu la ko doxale fii aaye bi nii ndewe ngeen dugal àjjana buñ dugg waaw xadiis biñ doon fàttali léegi Seydina Abu Sa'id al-Khudri beeg Seydina Abu Hurayra xadiis 1892 bu ñu duggee àjjana idaa daxalaalul jannati janna yunaadi munaat inna lakum an tahyaw falaa tamutu abada wa inna lakum an loolu mooy xaalidiina ñeel na leen ngeen dund dootu ngeen faatu ba faw waaye man ngay dund doo faatu waaye di feebar déedéet wa inna la an tasahhu gaax am na leen ngeen am wér yaram falaa tasqamu abada dootu ngeen feebar ba faw ba pare nekk jeune ndaw waxambaane ak mage say cellules yi sa tànk yi di ruux sa ndigg li di ruux sa nangam ndaxu mage sa bët yi dootul gisati bu baax say bëñ di ami problème loolu amatul déedéet wa inna lakum an tashibu waaw nekk leen seen ndaw wala tëxramu abada dootu ngeen nekk mukk ñoo xamante ne ngeen di nekk ay màggat wa inna lakum an tan'amu ngeen di xéewlu kese fala tayasu abada muy na'imun muqim goog waaw nga xam ne ci la ñuy ne xéewal gu sax dakk bu toxu dootul deñ borom bi ginnaaw bi mu waxee lool mooy jannaati tajri min tahtiha xaalidiina fiihaa wa masaakina tayyiba fii janna mu ne leen nag léegi nag mu di leen ridwaan gi nag waaw li gën lool lépp te waxoon nañu ko ci alquran ndax gaa yi ko wa ayyu shay'in afdalu min zaalik hay waay lu gën <laughs> <laughs> nekk ci xéewal mu ne uhillu alaykum ridwaani damay wàcc ci seen kaw ci lu sax sama ngërëm fala asxatu aleykum dootuma mere ci seen kaw dootuma am samam sànj dootuma ko yen seen kaw ba'dahu ginnaaw bi ngeen duggee àjjana abada ba faw mu ne bi muttafaqun alayhi qad rawahu shaykhaan a'ni bihima al bi mooy est ñoom ñaar dong ñoo ka solo ñu ne la déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi solo woon na lu jiitu na ko seen taalibi ñoom ñaar al imaamu Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Sawrata at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi mu ngi ko abwaabu sifatil janna an rasulillahi baabun imaam Ahmad nag rahimahullah musnadu abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ñaari borob lu ko ndi kitabu riqaq babu sifatil jannati wan nar wa indi ko tamit après lool kitabu tawhid babu kalami rabbi ma ahlil janna buñ gisee bu njëkk bi kitabu riqaq rahmatullah alayhi al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana mu'adh ibn asad mu ne nettali nañu Muaaz ibn Asad rahmatullahi alayhi di Muaaz ibn Asad ibn Abu Abdillah al-Marwazi al-Khurasani yu nekkoon script de ki nga xam ne mooy Abdullah ibn al-Mubaraki <laughs> <laughs> ah, moom mi eh, moo doon son script moo ko ki ko doon nekk son bu doon tay dañ naan mooy il était le secrétaire de Sayyidna Mawlana Abdallah ibn al-Mubarak borom xam-xam bu plein bi nga xam ne jumiat fii xisaalul xayri te ci moom lay jële hadis bi rahimahullahu taala <laughs> wàccoon Basra génn gane àddina vers les années cent cinquante génn àddina deux cent vingt trois am na yuute rahmatullah alayhi qaala mu ne axbarana Abdullah muy son chef son kilifa son sëriñ muy Abdallah ibn al-Mubarak mi nga xam ne moo doon secrétaire moom la ko jële muy Abdallah ibn al-Mubarak ibn Wadih al-Hanzali at-Tamimi mawla Abu Abdirrahman al-Marwazi al-Khurasani mi nga xam ne jumi'a fi xisaalul xayr lépp lu yiw rek borom bi da koo dajale ci moom Allahu akbar pere borom kitaabu zuhdi <laughs> ah, ah rahimahullah gane àddina cent dix-huit génn àddina cent quatre mu ne axbarana Malik ibn Anas taalibi imaam Malik la ah, ah, na ci moom même bu dee imaam Malik moo ko magoon bu baax taalibim la woon ak ñoom Sawri yooyu yëpp jëlee na ci ñoom ay taalibim la ñoon mu ne qaala axbaranaa Malik ibn Anas mu jëlee ko ci imaam Malik men imaamu daaril hijrati di Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman Abu Abdillah imaamu daaril hijrati gane àddina quatre-vingt-treize wala quatre-vingt-quatorze génn àddina la cent soixante-dix-neuf rahmatullah alayhi di mooy jiitu ngiru maliki rahmatullah alayhim an Zayd ibn Aslam mu jëla ko ci sëriñam bi Zayd ibn Aslam al-Qurashi al-Adawi Abu Usama ñi ne Abu Abdillah al-Madani al-Adawi mawlahum na rahmatullah alayhi génn àddina la cent trente-six am na wude rahmatullah alayhi an Ata ibn Yasar mu jëla ko ci Ata ibn Yasar al-Hilali Abu Muhammad wuute nag Ata bi gisoon ibn Yazid du kii de Ata ibn Yazid vingt cinq l'an vingt cinq la gane àddina kii l'an dix-neuf tey bokkul sax Ata ibn Yasar ak Ata ibn Yazid <laughs> voilà faut pas kii Hilaali la kële Junda'i la euh, euh, rahmatullahi alayhima kon an Ata ibn Yasar al-Hilali Abu Muhammad ñi ne Abu Abdillah ñi ne Abu Yasar gane àddina mawla Maymunatu bint al-Harith ummul mu'minin moo doon seen njaatige génn àddina gane àddina la 19 ci xilaafu Sayyidina Umar radiyallahu anhu ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaam génn àddina année bi Imam Malik Gueye ne gane àddina muy 93 am na wuute rahmatullahi alayhi an Abi Sa'id al-Khudri mu jële ko Sayyidina mawlana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 yaquluuna labbayka rabbana wa sa'dayk alhamdulillah fa yaqul hal raditum fa yaquluuna ma lana la narda waqad atay waqad ataytana ma lam tu'ti ahadan min xalqik fa yaqulu ana u'tikum afdala min dhalik qaalu ya rabb wa ayyu shay'in ah borom bi loolu du ñu gërëm te nga jox ñu loo xam ne joxoo ko kenn ci sa mbindeef mi moo ne leen nag man nag damaa ñëw tey ngir jox leen lu ëpp li leen jox lu gën afdal lu gën min daalika ci loolu qaalu dana ko yaa rabb ah suñu waral waaw ah, min daalik moo gën lii ñu nekke fa yaqulu uhilla alaykum ridwani fala asxatu alaykum <coughs> mu ngi noonu kanta wal xayru fi yadayka xam nga wi ñu génn nii amu <coughs> dane dañ ne ko labbayka rabbana wa sa'dayka foofu la yem waaye bu dee ci kitaabu tawhid foofu la indi kaddu yi boobu mu imaamul Buxaari baabu kalaami rabbi ma'a ahlil janna rahmatullahi alayhi wa ja'alana Allahu minhum mu ne haddasanaa Yahya ibn Sulaymaan al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi mu ne nettali nañu sunu sëriñ di Yahya ibn Sulaymaan ibn Yahya ibn Sa'iid ibn Muslim ibn Ubayd ibn Muslim al-Ju'fi Abu Sa'id al-Kufi al-Misri al-Misri al-Muqri rahimahullahu ta'ala génn àddina li nga xam ne mooy la 237 rahimahullah qala mu ne hadathani ibn Wahb mu ne ki ma nettali man dong Yahya ibn Sulayman mooy ibn Wahb ibn Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri Abu Muhammad sëriñu waa bokkoon ci kilifaay waa misri yi gaña addina cent vingt cinq génnaat na cent quatre-vingt-dix-sept di maliki bu mag qala rahimahullah mu ne haddathani nettali no man dong malikun di malik ibn anas min gis male mi imamu daaril hijrati rahmatullah alayhi mi imam ibnul mubarak jële hadis bi an zayd rahmatullah alayhi ma an zayd ibn aslam gis nañ ko sangano do ibn yasar rahmatullah ala al-jami' an abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu wa arda annahu qaala qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam inna allaha yaqulu li ahli al-janna ya ahla al-jannati fa yaquluna labbayka rabbana wa sa'dayka wal khayru fi yadayk voilà Allahu akbar fa yaqulu hal raditum fa yaquluna wa ma lana la narda ya rabbana waqad a'taytanaa maa lam tu'ti ahadan min xalqika fayaquul alaa u'tiikum afdala min zaalik fayaquuluuna yaa rabb wa ayyu shay'in afdalu min zaalik fayaquulu uhilla alaykum ridwaanii falaa asxatu alaykum ba'dahu abadan léegi noonu la ko imaamul Buxaari indi ñaari bërëb yu ko indi ka antal imaamu Abul Husayni rahimahullahu taala mu ngi buntu boo xamante ne lenn euh, ci cër surah yi moom da ko tudde kitaabul janna hadis yi ngis fii yëpp budul fii téere bi wala kitaabul iman bi ba nirob bi foofu lo indi hadis yi ngis suñu chapitre bi trois cent soixante-douze imam Muslim rahmatullah alayhi kitaabul janna wa sifati naimiha wa ahliha baab buntu bi nga xam ne leen na ci surah ñoom imam an moom la ixlaalu ridwani ala ahlil janna fala yusxatu alayhim abada buntu bi wax wàcc góorom gi wàcc ngërëmam ci waa aljana dootu leen am sànjam dootul dal ci ñoom bu faw mu ne haddathana Muhammad ibn Abdirrahman ibn Sahm al-imam Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah rahmatan wasi'a mu ne haddathana nettalan sunu sëriñ di Muhammad ibn Abdirrahman ibn Sahm al-Antaki dëkkoon Antakiya rahmatullahi alayhi ah, nekk léegi Antakiya ci muy Antioche ci Syrie euh, la bokk ci euh, euh, Turquie la bokk voilà Antioche Antakiya génn àddina la 243 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abdullah ibn al-Mubarak gis nañ ko sànq moom la euh, hadisu bu njëkk bi gis riwaay imam al-Bukhari ci moom mii la jaaroon moom la ko scriptum bi daal woon jëlee moom mii di Seydina wa Mawlana euh, kii muy euh, ibn Abdullah ibn al-Mubarak taalibim bi di ko bon bindal Mu'adh ibn Asad ci moom la ko jëlee woon rahmatullahi alayhi kon moo nekkaat nii moom moome di seydina wa mawlana ah, eh, kii eh, ibnul Mubarak mu ne Abdal fële Abdallah rek la waxoon bi mu ne kon Muhammad ibn Abdurrahman moom mu ne hadathana Abdullah ibn Mubarak gis nañ ko sax rahimahullah la qaala mu ne akhbarana xabaar nañu Malik ibn Anas muy Malik ibn Anas imamu daaril hijra rahmatullah alal jami imamu Muslim ne ha taxawal am naa ci beneen càllale wa hadathani Harun ibn Sa'id al-Ayli rahmatullah alayhi wal lafdhu lahu waaw mu ne beneen tàllale boo xam ne man boobu nag man dongu la ko sama sëriñ bi netta muy Haarun ibn Sa'id ibn al-Haytham ibn Muhammad ibn al-Haytham ibn Fayruz as-Sa'di mawlaahu Abu Ja'far al-Misri rahmatullahi alayhi gane àddina vers les années cent soixante-dix génn àddina deux cent cinquante-trois rahmatullahi alayhi wala mu ne kaddu yi may indi fii nag man imam muslim sama sëriñ bii la ñeel indiwuma kaddu yi sama sëriñ bu njëkk bi li muhammad ibn abdurrahman ibn sahm rahmatullah ala aljami mu ne qaala mooy harun ibn sa'id al ayli neena hadathana netal nañ abdullah ibn wahb gis nañ ko sànq muy al malikiyu al misriyu rahmatullah alayhi abu muhammad gis nañ ko sànq rahmatullah alayhi qaala mu ne hadathani nettali na man dong malik ibn anas gis nañ ko sànq imamu daaril hijra an zayd ibn aslam rahmatullah alayhima an Ataa ibn Yasaar rahmatullah ala al-jamii' an Abi Sa'iid al-Khudri radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala inna allaha yaqulu li ahli al-janna ya ahla al-janna fayaquluna labbayka rabbana wa sa'dayk wal khayru fi yadayk fayaqulu hal raditum fa yaquluuna wa maa lanaa laa nardaa yaa rabb wa qad a'taytanaa maa lam tu'ti ahadan min xalqik fa yaquulu alaa u'tiikum afdala min zaalik fa yaquuluuna yaa rabb wa ayyu shay'in afdalu min zaalik fa yaquul uhillu alaykum ridwaani falaa asxatu alaykum ba'dahu abadan kon affaire baa gi lool kon hadis bi nii la ko al imaamaani ash-shaykhaani al-jabalaani ah rahmatullah alayhima ñaari montagne xam-xam yi hadis daal di indi nii muy. imaamul Buxaari ak taalibeem bi imaamu Muslim Abul Husayni rahmatullah alayhi ñu gis ne hadith bi ci imaamu Maalik la jaar voilà mooy sàllale yëpp ça tourne madaarul hadith bi pivot bi mooy ci imaam Maalik la jaar rahmatullah alayhi mu jëlee Zayd ibn Aslam mooy euh, doomu Aslam ni nga xam ne mooy booy boobu mooy Seydina Omar boobu rek nga xam ne moom la doon àndal saa su ne naan ko Aslam na ma doom ji moo nekk nii Zayd rahmatullahi ala aljami tuddoon nañu ak frère am yi rahmatullahi ala aljami kon hadis bi walillahi alhamdu wal minna euh, léegi lëkkaaleem ak suñu bunt bi di wax ci li nga xam ne di leeral daa ñëw di leeral li nga xam ne moom la borom bi daal di waajalal préparer way ngëm yàlla ci aljana ñu ne mu ngo mooy aaya di ñu la wax sànk ci suuratul euh, tawba waaw aaya boobu aaya 72 wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun min allahi akbar dhalika huwa al-fawzu al-'azim mooy loolu la borom bi yonent bay saasaam di indi di ñu nettali xadiis bi nettali ko saxaaba yi radiyallahu anhum nettali waale ko xeetam ci seen gannaaw kene waa àjjana buñ fa duggee borom bi dafa am ay woo yum leen di woo bokk na ci bii waaw yaa ahlal janna allahu akbar <laughs> yaa ahlal janna yàlla nañ bokk ci ñuy dégg loolee way yéen waa aljana <laughs> xam nga loolu moom maa laa ay nun maa laa kii udunun sami'at la waaw yow sa nopp fan la ma sa dégg kalaamu rabbil alamin sawaay fii ci kaw suuf sawaay <laughs> waay te looloo dakk lépp <laughs> léegoo nettali naan Seydina ba mu déggee kat borom bi wa kallama Allahu Muusaa taklima ñëw na ba mu ñëwee ci nit <laughs> mooy waxu nit ñi moom leneen la li ko doon nuru ndax waaw waaw mu ngi noonu mais pour wax rek mais en tout cas mooy loolu xam nga sa sa bët sa nopp da ko nga sa dégg <laughs> borom bi wax di la yaa ahlal janna kon kay maa laa eh, uznun sami'ata ko wala uznun sami'at <laughs> waaw mu ne leen ñu wuyu ko te la gën a tedd ñuy wuyoo mooy labbayka rabbana moo tax yeneen tubaab yi saa saam lii la doon wuyoo de labbayka waaw waaw moom boo ko ma soona woo illaa labbayka fi tarhiibihil jamami imam Seydil Haaji Malik alayhi ridwaanu Malik nee saa boo ko ma soona woo moom labbayka la lay wuyoo waaw moo tax lool nañ fexe di yeneen nañu borom bi ne laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasana waaw nekk na ci ki nga xam ne mooy ndawul yàlla lu biir ndawal yàlla saa sam royukaay bi gën a mat waaw mooy yow ñu woola góor ak jigéen a ci sëy nga am sëyoo ci yem yow jigéen gi am nga sëriñ ak amoo ci yem ah <laughs> bu ñu la woowee Moodu Ibra Astu Nogoy ah Saaño Xor li gën nga wuyoo ko mooy labbayk gane labbayk waaw amul de c'est que fii moom boo newul man sama jëkkër caw la sant bu ma newul caw caw ah caw bu ma wuyuwul caw ñu jàpp ne dama koo xeeb wala boog aw mag yar walla yaruñu ma loolu dara dañ leen koy xamal <laughs> non wala en tout cas boo naan tawit yow na labbayka ji jiitu ba pare labbayka ba pare booy teg yeneen yoo xam ne lu sariya du mu dàq ngir rafetal la mais li ñuy bañ mooy yow nga topp aada jël loo xam ne aadaay kese la jëndi ko loo xam ne yeneen saa sax loolu doon def kat mu ngi mel ni nga ñëw asalaamaaleykum nga naan waa maa ngi fi yaakaar nga ne kooku parce que ñun fii maa fi la ñuy wax <laughs> asalaamaaleykum nga naan maa ngi fi non waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu waaleykum salaam ñi boo mën la leen foofu gisoo maam Adam keroog bi gis nañ ko bi borom bi ne euh, mala mala euh, borom bi daa bind maam Adama ne ko nag am ay malaaka yu nekk nële toog mu ne ko demal ci ñoom. nga nuyu leen te nga dégg bu baax jàppal liñ lay wax liñ lay wuyu lool mooy sa fay nuyoo ak sa fay nuyoo wu sa njaboot waaw léegi yow nga jënd lool ñu naan la salaamaaleykum nga naan maa ngi fi parce fii maa ngi fi la ñuy wax waaw asalaamaaleykum nga naan képp képp ndaxte <laughs> ñun kasumay bu ñu ne ñooy kasumay képp la ñuy wax déedéet déedéet kan moo ngi est-ce que kasumay la la wax asalaamaaleykum nga ne ko waaleykum salaam léegi boo ñuy teg caw caw caw njaay njaay njaay loolu waaw après nga teg mais na nekk après mais li ñuy wax waxuñ ne loolu bu ko kenn wax ah. non dañu ne la nga jënd mbiru li yoneen faasam doon def ak yooyu lool mooy problème mais waxal li yoneen faasam doon wax ba pare après boo xamante ne lii day rafetal ndax al aadatu muhakkama waxuñ la nga ñëw ne eh, non luy amatul. voilà ñun lii fii fii ku ñu fi nuyooti bu fi kenn waxati ay sa ay njaay nangama ah. non yooyu yooyu yooyu fan sa jëkkër fan après non waxuñ la lool bàyyi li ngay wax yow itam bàyyi soo fi caaxaane waaw gis nga sharia day bàyyi xel tamit localité bi al aadatu ma dafa bokk ci règle fiqh yi gën a mat aada joo xamante ne demul à l'encontre de la sharia mooy wutewul ak sharia te mu nekk loo xam ne ci buntu rafetal la jëm yéwénal sharia da koy da koy jëmmal ne bu ko baax téye leen ci ndax al aadatu aada muhakkama dañ koy attiroo voilà mais liñ lay wax mooy bul topp nag aada jooju ba loo xam ne daa sax ne yeneen saasam ci jamono jii lii la doon nga jëndi ko loolu quand te waa aljana gis nga borom bi nga xamante ne nag fala mooy daj dëpp gi nag bu leen woowee lan la ñuy wuyoo yeneen saa salaam nee na fa yaquluna labbayka wasa'day rabbana wasa'dayka wal xayru fi yaday mooy labbayka lañ tontoo borom bi bu ñu woowee biir aljana yàlla nañu ci borom bi boole kenn du ne du ne yaa ahlal ñu naan ko <laughs> caw caw caw jaay jaay jaay duñ ko ko wax ah, ah non <laughs> labbayka dañuy wax waaw moo tax am na ñoo xam ne moom bon niñ leen mooy fi ñu nekk lañ xamul rek jàpp ne labbayka waa communauté sàngam ñoo ko war a wax boo déggee nit ñu ne ko woo ko mu ne la bayka rek gaa yi jàpp ne moom xam naa ci ñëli la bokk déedéet loolu ñépp la xanaa doo xeetu yonent bay saa salam yonent saa salam ñu la yónni sëriñ bi ngay wootee bi ngay topp la topp ci léppam kooku yonent boobu la <laughs> du du du ko moom waa Samba yéen bokku ngeen ci walla bu leen du sax bu ngeen nuyoo noonu day mel ni yéen ah da a bàyyi déedéet <laughs> loolu ci dara pour ñëpp la labbayka ngay wax na way waaw labbayk waaw kay après bu bëggee teg ci njaay njaay njaay waaw njaay njaay njaay waaw njaay <laughs> waa jóob wala nangam waaye nañ ko bàyyi xel